alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala sayyidina rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa alihi wa sahbihi rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli assalaamu alaykum wa rahmatullahi sant yàlla rek la lay doon ci tawfiq bi ñu yàlla mayat ren jii imaam defal ñu waxtaan ndax tabaraka allahu comme ni ko sëñ Saara bindee am na ci at yoo xamante ni daf ko wuti totalement am na ci yoo xamante ni dafa ubbi rek jox ma ma waxtaan am na ci yoo xamante ni dafa ubbi dem ci ay aajo waaye tey ñu yàlla dimbali may wu wér may sutura ak teraanga ba mu waxtaan waxtaan bu am solo bi dañ ciy sant yàlla bu baax di ko ñaan mu doon li ñu suñu imaam bi wér ak sutura ak teraanga moom maanaam euh, sangam bu baax bi di suñu papa alxaaji Malick Boy di suñu kilifa di tabaarakallaahu méttal imaam aar ak magam sëriñ mu néew di euh, nit bu baax di nit bu baax koo xamante ni njëriñam ak maaxam ak bëggam gi mu bëgg jaam yi euh, tabarakallahu jiitu na dayoo bi wax ci ñoom sax da ngay gis ñàkk sago bi nekk ci moom amu ci benn sago yàlla la kon Pape Malick loolu na nga xam ni saa yu yëpp yëg nañ ko yow ci yëpp yëpp yëg nañ ko ñoo ngi ñaan yàlla nag yàlla boo ci am benn nga bëgg ci sa sa mbokk réew yàlla yàlla nga xalaat ndax xam suñu sañoon yow soo sañoon ñooy ca kaw la ñuy nekk rek incha allah seen lépp dafay baax danañ am wér danañ am jàmm danañ am teraanga danañ am lu baax kon nag moom la ñuy ñaanal noonu yàlla dafa ko xéewal dafa ko sutura di nuyu ziar di gërëm ñëw suñu mag ñëw na léegi yàlla xaaj daal dégg imam sax yàlla téye na ni may na ko ay minutes xaar ko ginnaaw loolu woo na ko téléphone yëpp euh, répondeur waaye ca saat tamit la wax rek daal ne ah sëñ daal de waxante woon nañ ko xam naa ne xaaral rek tuuti kon nag soo ñëwee mbégte la ci ñëw. tabarakallahu bàyyi Moustapha Diop Moukhtar Diop ñoo ngi nuyu moom it bu baax bàyyi naa la di jaay nga xamante ne mooy président Hizbul Haq wa Nasrul Haq bil Haq ñoo ngi koy nuyu di jaar di nuyu euh, di leen ziyaara di leen ñaar xiiw ak sutura di nuyu Serigne euh, euh, Mor Talla ñoom sama turandoo tabarakallahu def na discours bu boo xamante ni ñëpp vraiment jàngale ci yokku na ci bu baax a baax di nuyu tamit ñi nga xamante ne ñoom la bokkal di liggéey di yëngatu ci yoonu yàlla bu baax yàlla yàlla jàppale leen di nuyu bu baax oustaz Mass ñi nga xamante ni def na introduction bu am solo ndax imaam tabaarakallahu comme ni ma koy waxee dafa jot nag pour nit ñi wax dëgg yàlla jëriñoo ko nit ñi xam valeur loolu dafa jot parce que ñun. li ñu am mooy reconnaissance posthume ñun loolu la ñun ñun loolu la xam ñun Sénégal te loolu musiba la reconnaissance posthume baaxul soo génnee fii rek kon góor bu bëri waaye kon góor bi nag ay jiw ah kon góor na dugal loolu ngay dégg billaay ba mu ngay toll jiw bi mu mën a woon jàng jiw bi mu ak amoon xam-xam jiw li mu xamoon ci yeneen jiw loolu la ñuy wax ñun loolu la xam te loolu musiba bu rëy la tabaarkalaaw nit ci dundam nga koy jëriñoo parce que am na loo xamante ni nit ki lu mu baax baax baax baax baax lu mu tàbbi tàbbi tàbbi xam-xam da koy yóbbaale di bàlle loolu c'est automatique mënul ne imaam li mu xam mënu ko sotti mënu ko jeexal su ko defee lii li ñu mën rek mooy profité ci moom jëriñu ci moom gis nga suñu xamam valeur dëgg dëgg dëgg dëgg billahi li wax kenn du noonu kenn du yëngal kenn du dal dara lu dul déglu ko waxuma la sax xam-xamu saayir bi liy sotti waaye maqaamam ak martabaam ak tërëm ci yàlla waar na ci doole kenn diggóori sax lépp loo xamante ne nangu na yàlla te nit diggóori bi muy yëngatu lu muy dara ñun doomu aadama yi ay jinn yi di xam rek ñuy yëngatu ak di bouger di dugg ci ay yeneen détail waaye ñeneen ñi nga xamante ni sama borom xamal na leen dara gisoo leen ñu yëngatu ñoo ngi toog yaram ni mukk mu xaaral di koy kon nag loolu laa bëgg ñu bàyyi ko xel bu baax parce que lii ñu wax am na solo loolu waaye moom mii wax tamit moo ëpp solo sax la ñuy wax kon parce que moom dong doy na jàng moom dong doy na jàng moom dong doy na constat moom dong doy na explication moom dong doy na référence moom dong doy na waxtaan moom tamit ñu doon de fépp moom rek comprendre li jëm bi la wax la xuloo la lépp la moom nii yàlla tey la doon su neexoon fii ñu tuddee ko xëjjatul islam mooy léegi yàlla kon nag ah ñoo ngi soññu mbokk yëpp soññu feneen bi soññu mbokk taalibe yi ñu gën koo bàyyi xel moom ñu wax aas nii ndax këram bi ko yàlla defal ak maqaamaam fa tabarakallahu li nga xamante ni moom ñu muccal ñëpp defal suñu àdduna suñu alaxira mooy ñu bàyyi ko xel ñu diglu ngir ñu mën a jëriñoo xam-xamam bu baax a baax a baax te yàlla def na sutura xam-xam bii mu am li ñuy sell sell sell li ñuy bari bari bari yéene yéene joxe ko joxe ko bi moo ëpp loolu ñun ñu xam ko yéene xamle ko yéene joxe ko moo ëpp imam bi ñu sax léeg-léeg ay conférence am ak ay waxtaan di yàqu loolu la par exemple ñun ñii am na débat yoo xamante ni su amee ci conférence dañuy arrêté ci conférence man dama ñoppi baal na micro bi baal na ñaar waaye moom ñu nit ñi nii day bëgg bëgg nit ñi xam nit ñi jot joxe day bëgg joxe ba mujj nit ñi bëgg jox ñoom ñu doon ko muy liggéey naan day tudd la day bëgg tudd ñu ko ndax dugg ñu nit ñi te fekk yéen rek lay lay lay mooy bëgg kenn ku ci nekk boo daal am daal kon nag yàlla ñu ko yàlla fayal bu baax yàlla ñu ko yàlla doole na sutura gis euh, nga am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam ko moo ko gën ngir soo ko amee mën koo xam ñu koy dégg waa imam as yàlla nañu ko yàlla fayal imam as honneur diine la imam as honneur tariqa tijaniya imam as honneur njëgëjëf la imam as honneur région de Thiès yëpp la damay wax ni nit mën na ko xam-xam parce que loo jàng daal am ku jàng koo yar mënut a am ci kaw suuf amul amul borom xam-xam bu ko gën a yaru ci kaw suuf amul benn borom xam-xam bu ko gën a xool bëgg gën a laaj xol dama yor ni yow daal mbaaxam man man daal vraiment si jaay seet naa ba def waaye musuma gis ku baaxee ni imam aar imam aar wax naa gars yi benn ci sunu mbooloo fekke woon moom mi nekk woon ku koy nekk sax nekk woon man ne imam aar moom rek ngay gis ci mbir nit toog di ko gaaral lii di ko gaaral nga xamante ni xaalis bi ñu tuur ko ci suuf moo tax day xam ni jiw ñii imaam lay gaaral imaam en premier bloc naan ci wëndu ñu la nitu yàlla la dafa baax dafa yiw maqaamam bi yàlla kenn xamu ko nangam nangam di ko màggal di ko màggal ba ne waaw imaam bi est ce déglu na lii diido mais kii yi ñuy màggal ñu ko tax kii ñu wax yi ci moom la jëm moom lay waxal moo ko lii dëgg nañ ko ci moom laa ko waxee yàlla tëddee noonu dañ ko àll nit xam nga loolu nag mooy sóobu mooy mooy sóobu xam ba jikko mooy dem ba xam ne doo ku lay kaala ak ku lay wax ne yaa ngi gën moom dafa so billahi te maxaama moom la toll. billahi te loolu ku ko maxaama moom ku ko am rek xamal ni bokk na ci ñu doon sëñ laa wax la. wallaay soo leen di billahi li gars yi yaakaar billahi moom. mbooloo mi riir mi coow ñuy def ay kiimaan maanaam kanam fekk léeg-léeg loolu doon yonent bi yonent bi ci jikko la koy doonee te waaye imaam mii ku xeex ak moom ci naan bi jikko mu daan la du ko morom xolam kenn xamul lu doon kon ñu xam nga ñi am ñi ñi ko topp sax dañ leen ko jëndee ñi ko topp doon buñ ba amul ci moom sax dañ leen mujj di mere ba moom moo xam ne dañ koy mere mu ba bàyyi maa leen nii te li ñu koy mere sax parce que dañu bëgg rek moo ko jéem a def mel ne li gars yi def rek su su ko mën di def si doom maanaam mu jëlaat nga wax mu ne sawar bopp rek soo war a dem si seen musaqa c'est ça jërëjëf jërëjëf Ndiaye jërëjëf wallaay imam ku ko bëgg rek saa dina dina baax ana ana dina baax wallaay wax bi yàlla bi yàlla fii la billahi billahi bi yàlla fii la tey ñun ñoo dëkk bi ñu ñibisee si suñu ruux boobu rek billahi ñaaw billahi yeneen i gars yi coow daal jiw nangam wér nangam ci coow coow ci wax ci kar na ay tur yàlla ci coow ci coow man léegi ñii bu leen déglu ñi dañuy coow rek mën a mën a yow wallaahi ñii ñii ñuy wax ci ñaar ñu leen ci war naan dañoo mën pour nag dañoo mën wér su dem moom billahi wallaahi su dem moom xam naa moo ko tuddee du du mel noonu xam nga jaamu yàlla du par exemple di wax ay tur yàlla ci mbooloo wala ngay di loxo yooyu pour ñu naan da ngaa xam da ngaa am li jaamu yàlla istixaama la tax na ca tax ca te pour ñu pour ñu ko daanaka feebar bi ko def man nag dencum ba ak ñàkk yi nelaw moo ma jàpp moo tax ma nelaw man loolu moo tax waaye ay at mën naa laa wax ni ay at guddi minute bu ma génnee di seen turba soo ko déggee jàng di muy jàng alquran wala muy nag wala muy wala nga dégg ko muy jàng téere te su xëyee ko di soxla du ko waxee du ko doxee ñu bëri sax jàpp nañ ni téere yi la jàng rek ba jeexal ko te fekk ñii la ci def ñëpp leen moom ci baati wallahi la mën na leen a jàngal ñun ñëpp ñëpp mën na leen jàngal tarbiyee leen àgg leen ci yàlla ñun ñëpp dañ dañoo war a ñëw ko jàngalee ñëpp wallahi la waaw ñëpp mel noonu nag ah war nañ koo bàyyi xel bu baax pour pour pour dégg ci ruq bi ci dëkk bi ci tund bi ñu invité leen nag ñu ñàkk leen invité ñu wax nañ ko ñu ñàkk leen ko dem leen dem xool ci ay leeral nit yàlla la man maa leen ko wax. te alaaji Mamadou radiyallahu anhu dama ne am na ci njaboot bi ñoo xamante ni da leen a may waaye am na ci ñoo xamante ni dafa tibb def ñoom. moom ñëwee moo di jiw. moom ñëwee moo di jiw. dafa tibb def ci moom ndax biñ koy jox ñeneen ñi mu waroon a jox ñoom wóor ko seen seen seen entretien woon. ñii lay wax ñii ñii bëri xam na li nga wax ñooñu boobu seen am jotagul moom ñii la amoon jotoon mu jël tibb ci moom def ci moom def ba mu te lii wane ni Maam Laay lan doon def ci moom natt lépp gis moom ba noppi fi bi taxaw jiite jiite korite aha ba mu xutbaa wallahi adduna bi yëpp dañoo jàppoon ni Seydina Muhammad moo la wax naan parce que dégg na leen li muy wax par alal yu ñu njëkk a jooy garab ba mu jooyee rek ci la ñëpp ne comme maanaam bi jooy na mais ku ma ku ma lu jooy sax da ngay jooy yow ñëpp bu njëkkee ci ñax seen biir ñëwaat ñëpp kenn dañoo mel ni ay xale yu doon daw ay yàlla ñëpp di jooy nit ñi taxaw xutba bi kenn xamatu lu muy niroon fekk ñu boobu ah ah la mu doon dëggiram lenn moo tax may fekk wu feeñ jàpp loolu nag moom la nit ñi mën a déggoo ci farsa mooy jumal nii kon nag sunu alal yàlla ci yàlla bàyyi yàlla yàlla doon suturaam yàlla yàlla doon teraangam ñun daal wax dëgg yàlla ci maam gudd fa nekkal la ñaanal parce que li mu yaakaar ci yëpp yaa ngi ci taxaw bu baax ci fulla ci fayda ci dogu ci ngëm ko nga jikko yu rafet yi nga xamante ni moom lañ doon soppee sa baay jëmee ko ko yaakaare ko jikko yooyu moom ci yow yàlla na ci yàlla bàyyi tabaarakallahu loolu na ci moom yàlla séddale lool te bu ma koy waxee woon ci yaakaar naa ñëpp dinañ kontaan te moom dafa baax dafa baax te xam-xam yii nga xamante ni moom lañ génne di wax wax naa ni jëriñoo euh, buñ ko jëriñoo buñ ko am na ñoo xamante ne ñoom ñoo guur di jënd ci moom di dem seen réew mi ba ci réew mi dama dégg benn waay mu mu mu ma dégg mu ko yéem di ko yéem te fekk ñoo wallahi la am yëpp keroog fi muy toog ci ci ci jumaa ji imam di xutba muy bind xaalaloo du ko yëg naan kii moo ay na leen xutba imaam la xutba imaam la xaw ma ko dama am na vidéo bi imam di xutba moom déglu moo ngi bind li imam di xutba waxtaanee da ne da da dañoo déglu wóor biir waxtaan da ne thème bu son danger personnel mooy comme li xew imam nee na puccaté bu dee saa sax bi yow donc tane na waaye xam nga ci jëppi i saaraam moom ci biir bii biir mbooloo waaw ñeneen di leen gaañ puccaté tamit su échoué mën naa yàqalaale yu bëri ba ci dem wax naa ne ñeneen ku góor yàq ku jigéen yàqoo ok yéen a ko ay caractère primaire wala caractère naturel moom yoo xamante ni su liir bi nekkee sax ci biir yaayam suñ defee li ñuy wax échographie dinañ mën a xam ndax góor wala jigéen parce que il y a des caractères naturels soo xoolee texte bi rek nga xam ndax góor wala jigéen la soo xoolee kanam gi nga xam ndax góor wala jigéen la loolu mooy caractère primaire wala caractère naturel léegi nag am na lu ñuy wax caractère secondaire caractère secondaire moom mooy mooy wane ni mbir am na ci bu dee góor la bu ñu imaam jullee baat bi day commencé rop di dëgër comme danaa bi commencé jëm mooy nii ah waaw dënn bi commencé dajee kaa bi commencé tax yaa ngi dégg moom hormones yi commencé nekk ci biir yaram bi su gisee dara ci tere bi mu koy yëg fédéral wala muy ko ndax journal bu bon rek mën na koy bon yëg dara su loolu amee affaire yaa ngi passé am na am na tamit ay manifestation yoo xamante ni c'est banal mooy lan da ngay di bëgg am kilifteef ci biir kër gi waaw lii lu tax gënal pour sama yéen waxee eh, waa ana añ bi waxee ku ko jël lu ngay doyee waaw da ngay commencé bëgg am kilifteef ci dana laaj wax nga ko mais ah man damay xale damaa bëgg wax nga ko mais papa nag ah quand même ah léegi nag loolu wax ooy man dama ban xas ay waxal sax sant ah ah man dama war a def nii dama war a jënd ci affaire ba nangam nangam loolu bu amee ñoom dinañ xam ni suñ sa bor nekk yaa ngi xam nga nag kooku benn taxaw rek laa ci def imam duñu ko ñu jeunes yu bëri ñuy def seen i jaay jaay ak seen i suba yi di xaar dix-huit ans attention pour nga nekk mukallaf ci diine dix-huit ans dafa bokk nga xam ne dañ leen koo lim xam e ak u bokkul bokkul de dañ la da ngay am dix-huit ans yu tax pour dégg di xëy xëy gis na du may am lu ñu tooy dégg nga pour dégg ngeen gis régal attention ñu bëri nag li ma leen wax teewulee lu sérieux dañ doon ñu dimbali leen bi ñu bëri doon ñu ne man de amaguma bàkkaar parce que aw ma dix-huit ans déedéet waxuñu la loolu de dana la soo amul dix-huit ans yeneen ñetti ñeenti yi ma tudd bu ci am teew ku góor ci wala tudd métti xamal ni bàkkaar sa registre bàkkaar commencé nañ koo bind kooku ñu ko dégg mooy ni imam doon bind nee na puberté suñ ko waxee ci wàllu tubaab bi ñoom il ne pense qu'au sexe or su ñu diine loolu lan la m xaar dañuy commencé toujours mooy lan mooy li yàlla daanoo sa baay nga xam ne na la ko ci farata bu dee góor nga ak li léegi nekk nga mu kalas ñun loolu ñu gisee mooy lan c'est le débuté pété c'est le début des bienfaits c'est le début de la responsabilité mooy lan léegi bu njëkk da nga daan xëy soo nekkee sang soo nekkee du sang léegi soo nekkee doo sang léegi nag am na ci bés yoo xam ne par force mu neex la mu naqare da ngay sang kon responsabilité dugg na su la neexee daan nga dem di taxawal di lambar lambari jigéen ñi léegi nag xam nga ni soo jëflante jigéen mu ëmb kon responsabilité dugg na l'islam noonu la gisee su dee ba deux trois ans dañu commencé naan la wutal préservatif wutal pilule wutal nangam il faut nga jàngal sa bopp xool say cër lan lay jëriñ nangam nangam ñoom noonu lañ gisee adolescence ak puberté ci ñun diine c'est un moment très dangereux parce que ci la ñuy commencé ci biir sa registre bàkkaar moo tax li ñoom di ñu yeneen ci yàlla tëral leen espace boobu bi ñu obstacle bii waaw kay yàlla da leen koy tëral ñoom dañu toog rek daal nekk mag waaw moom la moom la seen maam alaaj Mouhamed Ndieguène radiyallahu anhu wax imam bi la yeneen sax moom la yóbbu moom waaw xoolal dégg ko dégg li mu wax déggal dégg déclaration bi mu def loolu ñu ko mënee def ci réew mi bariwul bon maa amul waaye bariwul alaaj mu mun nee naa bi ma amee sama wax lay joxe ak sama wax jàngul sama juróom-ñaari at ba tey jii mosuma fàttali ko ma mayee sama borom loolu ci lay wax mosuma fàttali bu ma toogee ci laaru jigéen bi ma takkul mosuma fàttali bu ma fàttee waxtu bëgguma fàtte bëgguma fàtte wér loolu ñu ngi wax ba mu bay jiw xam nga ni kii yàlla moo ko tëbal yàlla moo ko tëbal kaas comme ni ma ko waxee gars yi saa yi ma ngox kon ñu bàyyi ko xel bu loolu dinañ interpellé na wuyu bi il faut que loolu ñu insisté li ñu doon wax laay gën a leeral interpellé ci wuyu bi mais sa doom doo ñëwee toog gis ko du du solaan ci sëb nga gis ay catu weenam muy muy mu toog ba jàpp solide t-shirt t-shirt di funki nga xam ni am na lu nekk ci am na ñu ko jëndaloon jotatu ko parce que dafay am ay développement seen nit ñi ñuy yokku daan ñu gis ñu toog di noppi léeg nga gis ko mu daw dugg ci biir duus bi def fa ay minutes daal di ñëwaat mais nga am na lu xew nga xam ne ci ñuy su ko defee léegi xale yi nan la ñuy def ñoom ils sont obligés de se rabattre sur leur bouclier nan la man de damaa toog a gis ay sax sama kii bi mais fii loolu mooy nangam da ngay def nangam xan di la wax di jaxase sama xamu ci dara fekk kan lay moo war a wax ne la ah yow kat soxna si kat léegi kat mag nga de mag léegi am nga bàkkaar de soo julliwul yàlla dama ciy bindal de soo wóorul nangam nangam soo see góor da ngay ëmb gis nga mag ñi seen yar démb ndax léegi xale yi mënu leen ci yar bu njëkk da naan la su ma góor laa rek ëmb su ko defee soo soo rombee ci mbedd bi sax dañuy góor mu soxla nii nga daw sa yaay ci yuuxu nan ko bii moom laal man laalu ma ko bii nga maay xale yi ñu jël sax seen mënu seen yee yar parce que xam na lépp de ko léegi ñu gën a tuuti ñoo wala xale bi moom yee lii saa ma ko sax xale yi xam nañ leen loolu am na ñëpp ñu kon moment boobu noonu ci la sa ndey di profité jàngal la wax la sa bopp dañu mën ko wax la nga ne dafa attention sa bopp nangam ak nangam man jaar naa ci lii nangam ak nangam bu dee tey rek dafa mel ci garab sangam bi wut bu dee tey rek nangam garab mongo jël kay expliqué nan ngay calculer sa cycle ba xam ndax bu régulier la wala bu bu régulier wala bu régulier wul non man nangam nangam bi yëpp mu commencé dina ko wax man wuyu bi sax léegi ñu ñëwee ma gis seen doom dama lay jox nawet bu leen toog mukk ñaari lee te jëloo sa doom yóbbu ca sage-femme ba mu gudd ko test aha am na ci ñoo xamante ni biñ ñëwee ci biir kër wax ma ne ma xale yi duñ toog nangam nangam man leen ñaari lee ne jël sa tax yóbbu leen ñu gudd leen seet leen da ngay am benn xale bu ñuul li ñu doon benn fois surtout ci koo xamante ni minute bu gëstu lay bàyyi xel kooku maa ngi ko doon soxla yéen wuyu xuma xuma moom la wax li ñu la heure bu jeexee dana war a sant xam nga imam as mi ne mu dal da ngay dem ci kër gis jigéen ñoo xam ne am na cinquante ans wala soixante ans wala quarante ans di di di diggante nga dugg naan la bi gaawal profito bala ngaa dem nga wax ko ni ñuy sangoo janaal dama am ay doom yu am 32 ans li ñu gën a dëkk suuf bi am na caa ça c'est important te dañuy daal ah sëñ bi kat dañu bëgg a dënd kii waaw ñu ñu sànq ci jigéen war na la fay daal day tiim dem bay tiim soo ko soo ko sangu te yow sangu onze ans war naa mën a sangu avant sax say règle yi wala sa ngay jël war na laa wax ni ñuy sangoo su ko defee loolu daal taxaw ñu ngi ko exclure ko pour xale yu góor yeeg xale yu jigéen am na suñu bëri waaw te bu leen tàmm tamit bu yóbbee am na ci ustaas yi yombal ay affaire naan la soo kii da ngay def rek gànnaaw kii daal di ko boppam daal di génn déedéet sànq dafa am yoon ñu koy defee yooyu yëpp affaire facilité la baaxul soo wóoree sangu wutal ndox mu laaf nga raxas say loxo ñetti yoon parce que yéen nee na amal solo fan la fanaan parce que li war a setal moo war a set da loxo yi mooy setal nga raxas say loxo ba mu set nga commencé ci sa jumbo ba ci sa oom nga raxas ci kanam ci àtt ci ginnaaw ci biir ak ci biti su ko defee li gën bu ne danaa euh, tax li gën mooy nga raxas ba mu àgg ci suuf mu wóor la ne soo biir wàcc la bu dee nag da ngay sànq sànq ajjuma yooyu mën ngaa yem ci oom yi mais bu dee côté boo xamante ni wóorul mën naa ci seet yaram bi raxasal ba ci suuf ba mu set raxas ci kanam raxas ci ginnaaw nee nañ nag Alxuraan nee nañ soo àggee ci awal bi ci ngay yéenee sangu janaaba wala yéenee ubbeeku noo ko waxee baax la yéenee fàttu bi xam la la ko téere yi waxee rek fàttu la ci biir ko dégg nga soo paree nga jàpp sa loxo benn dara ndiku suuru sënu moo nga raxas say xobo bi daal di léegi nag bopp bi exception bi bopp bi exception bi bopp bi ñett yoon nga koy kenn du ko maxaati sangu janaaba njàpp la ñuy masaa bopp sangu a kenn du masaa bopp dañ koy raxas ñetti yoon ba deri bopp di tooy kat ba nga gis ni deri bopp di tooy la loolu moo tax yi mees amul ko gën a xaram jàpp xam nga loolu war su jigéen mën leen jigéen ñi yooyu yàlla suturaal na leen ñi nga xamante ni ku muur moo gën téeméeri junnion du sax c'est pas même c'est même pas comme une comparaison mais ci dem ba xawal xane sax mais bu dul tuuti su sangu jotee nga gis nga tuuti sànni ci jëf jàpp dëgg bi ñu sukkandiku sànni sànni jàppam mooy parce que soo meesoo war nga def ay kër yi soo jàppee sa jàpp bu baax soo soog gën a mën a mën gën a gaaw su ko defee benn kawar bu ci nekk sa loxo war na maa dem nga raxas ba mu set soo paree nga raxas sa nopp nee na li gën mooy nga tànk ndox mi ndox bi fekk ci ndox mi dégg nga gërëm nii soo paree gërëm nii soo paree nga raxas sa ndox soo paree nga xaar sa yaram ñaari baax bi raxas côté droit bi te mu laal sa awra day yàq sa jàpp day yàq sa njanaay day day yàq sa jàpp nga raxas côté droit bi soo paree nga raxas côté góor bi ci kanam ak ci ginnaaw raxas ko bu baax ba mu set soo paree nga raxas say tànk mu jéego bu jeex nii mooy sangu janaaba yéen xale yi na ngeen ko xam waaye da ngeen ci dimbali seen copine xale jigéen ñi ci bëri mënuñoo sang xale góor ñi ci bëri mënuñoo sang te ku mënta sang mënoo jaamu yàlla mënu jaamu yàlla yonent nee na moom mooy caabi jaamu yàlla il faut ñu mën a sangu pour mën a laab pour mën a jàpp pour mën a jaamu yàlla su ko defee loolu dama dinaa ko bàyyi loo xeex bi bu baax a a baax bi ci des tamit mooy euh, soxna yi li ci yëpp suñu àggee ci adolescence noonu ba commencé ci seen règle ñu ci bëri seen yi ci la ñuy commencé ñàkk diine set sangu daal di dootuñ sax julli kooku musiba beneen bi ci des beneen danger la mooy nag deret rek baax ci gis nga ñàkk a takku janaax day um ci jéem yi ñuy wax yëpp ay barabara yooyu yëpp koo ci seet du takku janaax wala du du takku dañu mun xam waaye kuy laaj julli lu mu mën dara loolu xale jigéen ci jël loolu la dañuy gis ne léegi lu ci yàgg sangu su ko defee sobe soosu jinne yu bon kay bëgg nañ sobe soosu parce que fii impur jinne yi dañuy ñëw ci yow il faut ñu ñëw ci yow loolu bàyyi leen ko xel ñàkk sangu janaaba baaxul soo demee ci imam atum mu defal la saafara pour nga am njëkk wala pour nga am ay jafe soo ko sangoo da ngay gën a um amoo loolu xanaa da ngay gën a um amul sax alquran ngay jël lu bon lu lu lu gën di ko ci sotti yaram bu setul am sobe nga jël alquran li nga xam di ko ci sotti da ngay gën a torox da ngay gën a um da ngay gën a yàqu li nga amoon sax sax dootul ñëw ku la gis la ko nga naan dañ maa liggéey dama am lu dëgg fekk yaa gis sa bopp kenn dëgg la dam ci yàlla dugal su ko defee loolu bëggoon naa mbokk yi euh, ñu bàyyi ko xel bu baax beneen mbir mi imam aar daf cee invité d'une façon boo xamante ne ñun ñun ñëpp yaakaar naa ne war nañ ko dégg parce que man musuma dégg sax mu waxee nii lii may wax bëgg naa ñëpp déglu ko musuma dégg wax ko day wax rek li muy wax foofu yàlla na la dimbali nga dégg waaye déglu ko léeg-léeg su bëggee nit ñi njaboot bi dégg parce que dañoo xam ñoom bi nga leen di ñëw ñii nit dina ñëw foofu indi ko ñaar ci biir ne ko ñaanal ma ngir sama doom wala sama nangam bàyyi sàngara su ko gisee fukki yoon gis sàngara li muy def nit mais dina xam ne sàngara tout d'abord yaa ko changé waxul changé te ne drogue yi drogue yi benn baaxul drogue drogue bu dure bu sa xamul toutes les drogues sont dures sont dures cocaïne ak héroïne ak yamba surtout yamba bi yamba bi dinañ ko réew mi léegi gars yi dañuy wut sax seen i puso e, rotti cigarette bi ci cigarette bi nii rotti ko jël yamba bi def ci biir. xam nga li mu doon di dox nit dox ci benn ci benn bi ba kenn xam lu ñu doon da nga yaakaar ne excellence dañuy dox rek jàmbaar njaboot gi à l'âge de douze ans sixième secondaire la ñuy doxee xoolal xale yu jigéen ñi koo ci moom dox mais c'est grave moo tax meurtre yi bari viol yi bari agression sexuelle yi bari pédophilie bi bari mutuelle yi ngeen dégg yëpp c'est parce que la société est très droguée moo tax toujours am nga xale yi fii man leen bu leen xuloo kenn ci mbedd mi bu leen xeex kenn parce que la plupart des jeunes ñu xuloo ci kaar yi ak ci oto yi ak seen place yi ak ci garage yi c'est des drogués suñ la reyee da ngay perte parce que ñoom dañuy bëgg sax seen dund amatul sens dañuy bëgg sax ñu tëj seen kaso ñu naan dem tëdd noppalu ji te yow am nga avenir am nga looy xalaat sa ndey ak sa baay am nga loo bëgg ci yow mu ngo drogue yooyu kon ñu bàyyi ko xel nañu bàyyi cigarette nañu bàyyi póol am na leneen tamit lu bon loo xamante ni dañ ko war a wax mooy café gi mais lu amul dox lu amul koy ragal wax tamit ki tamit ji parce que démb billaahi maa ngi julli ji ci jàkk ja gis un jeune bu ndaw bu jur fukki fii mu yor café bi tax suñu dinaan di def mais loolu sens bi quoi xam nga ma ne dama ko jël yow suñu léegi léegi léegi bëgg café lan la café lan la dégg ngeen li ngeen wax yéen déggoo leen yéen xam ne lan la ngeen ne. excitant. excitant déggoo leen imam li mu wax ci waxtaan bi nee na ci puberté da ngay excité wu yow tu es naturellement excité tu as du café dans ton corps café boo xamante ni yàlla moo ko def ci yow ba soo xoolee dara yëpp dara soo laalee dara yëpp dara waaw. dañuy teel a am jabet dañuy yàq seen seen seen seen caractère moral parce que dañuy gaaw a mer foo ci wax mu mu tàggal la taal indi problème maire day wax yow tàggal tàggal ko paa wax yow nga tàggal ko fekk tu consommes trop trop d'excitant yow da ngay def kaan di di naan di di yëy di di naan café di di at naan ataaya mu bari ko du tamit ñoom trop xale yi ak guro ñëpp ci la xale yi ñoom ñii dama leen di wax dama leen damay fekk damay xëy du ma leen gis mu xëyee du ma leen gis ma laajte ci ne ma dañuy toog di attaay ba deux heures ma nekk man leen daal di ñàkk ñàkk toog di naan attaay ba deux heures ma nekk parce que toujours fagat xam nga mën a tëddee deux deux heures quatre attaay bi nga naan tey la ba trois heures et demi quatre heures mu soog laa bàyyi su la bàyyee sa yaram wóor laa ñëw ci la passement rek noppi doo mën a jub wallaahi doo jub waaw mooy man bu la defee ci loolu loolu nga ci bëgg mu jeex soo leen naan bañ koo naan sax moo gën nga noppal noppal say njaboot noppal say bopp kon loolu nañ ko bàyyi xel gafe yeeg yëpp waaw su ñu ko waxee kër gi enregistré suñu jeunesse bi bu état bi war na cee jël ay mesures am na ñu jël ay mesures suñu suñu suñu jeunesse bi ñu ko bàyyi ñu ko ñu ko naan ko ah parce que pour lan pour lan waaw kay kuy kuréel gi kuréel gi ci fay loxo lay laaj loolu la bi ñu ay film am na sama leen wax mooy seen yi ana xam mooy seen yi c'est une politique gouvernementale nit ñi xam ñu loolu seen yi c'est pour que les les jeunes ne pensent di seetaan film rek suñu sacrifice ba mu jeex ñu dem feneen gis nga da lay jox lépp ay seenu taay-taay ay seenu musique salaat ak beneen bi dana lay jox ay seenu sport info sport jox la seenu film canal plus jox la seen information RFI France 24 jox la seenu documentaire National Geographic jox la seenu Ushuaïa jox yooyu lañ lay jox pour lan la pour nga toog bañ a dem bañ a def dara toog dara na saa yàq loolu nag seen i baaxul ci réew maa ngi bëgg a indi loolu ñu xaalis bu ñu ko bàyyi xel am na loolu dafa baax ci réew am na lu baax day dox xale yi ñu xaar dara su rafet ñoom ña kaw ñoom ñu doxal seen mbir di avancer benn doom di avancer su rafet ñu ngi sax di nekk maanaam rek. ba léegi loolu nañ ko bàyyi xel bu baax waaw kay léegi nag drogue bi am na drogue boo xamante ne drogue bu ñu sóob la waaye am na drogue bu ko gën a bon mooy drogue spirituelle bi. loolu bu ñu defee conférence bi ci puberté ak adolescence dama waxuñu ko dinañu jàpp la jeunesse est droguée par les mâles. suñ ko rajo rek nee na ma doog a wuyu ku taxaw ne wallahi dé billahi démb laa ko dégg benn waaye nee na ma maa dégg nit ne sama papa sama yaay ay poson lañu mu ne mu ne daal man daal du ma ñëwee gisuma leen du ma ko gis du ma leen gisee ñoom ñu toog rek ay nit lañu waaye su ma xalaatee sëñ bi rek wala ma gis sëñ bi sax ñoom man daal poson laay gis wàllu bu dul doon buy doon ah dañu leen dañu leen baax dañ leen a drogué mais spirituellement drogue la yoo xamante ay travail psychologique ay job la yu ñu ay xalaat yu ñu toll sa bopp ba mu fees ba nax la embrigadé la ba ba jàpp la téye la ba noppi nag gëmloo la gëmloo ne ay saafara la fekk du saafara ñooñu ñuy wax mënuñu saafara mënuñoo bind saafara tus mënuñ sax faatixa buñ jàppee nit ay diir la ak ay xalaat xalaat dafa mën a rey nit xalaat yi da ngeen fàtte ne marxisme yi marxisme da ngeen ko fàtte comme Fapal yi nga xam ne li may wax nit danañ ñun gën ab ab idéologie ba tax mu mu mu jàll ko mu dee endoctrinement boo ko bokk te loolu bi ñuy waxtaan bi tëddee nañu waxtaan nañu ma ma dugg xamul sax sama feeraay boobu ñu ma dugg ko ci affaire musique salsa xaaral yu njaay mii man lu ne daay nit laay ngay lay lay gëm ndax xam naa ne xam na lu def lu bëri dégg nga ma ne ko lu dul sarta lu ko dugal ci réew mi mu ne ma c'était pour endoctriner les jeunes ci ci communiste ci wàllu ay syndicalisme bi nekkoon fii ci biir réew mi mu ne c'était un monopole de financement des organismes communistes trente cinq jours quarante trois jours les pays militaires ñu mel ni ñoom pour Cuba. moom ñu dugal Fanta il faut que yooyu ñu koy xam te dana daan dana daan dugal ci biir musique ak ci biir bagage yooyu ba nga xëy taxaw pour dee je suis prêt à mourir pour la cause da ngeen dégg ñu koy wax. endoctri endoctrinement léegi nag bu dee ñoom Max Karl Marx moo mën loolu ak Lénine bu dee moo waaw léegi nag nit ki su taxawee jaar ci laa ilaha illa allah muhammadu rasulullah wala mu jaar ci ci benn soppi boo xamante ne dañ koo bëgg ba xamuñu lu ñëpp moom mooy Seydina Muhammad wala mu ci sëriñ boo xamante ne koo fonk fonk fonk fonk ba ñëw ñoo toog ci kaw mu toog ci kaw déedéet dañuy toog ci suuf mu toog ci kaw suñ tuddee juróom ñëpp ci tas waa doo jaaree ci moom nag mënoo am li gaa yi am wala mu gëm ndax loolu amul ci réew mi ñett sëriñ léegi ñoo tàggali ak ay seen wéju toutes les familles sont réunies da ngay gis ak jeunes boo xamante ni fii lay nekk comme aljibe am BFM kenn di fekk ko de am bagam kenn fekk ko de mu génn dem ci université wala mu dem jàngi wala mu dem feneen dajeeg ak sëriñ mu nax ko endoctriné ko gëm mu koy affaire mu naan yuuram jël paaka jëm ci xelam ñaamloo ko tamit xool nii récupéré ko muy dem di liggéey ji su ko wallahi man am naa koo xamante ne ñoo amoon ba su fayee ko sept cent cinquante mille lay fayee su fayee ko day dem jox ko suñu toog wallaay émi bi woon fii billahi yàlla ñoo amoon ba wallaay ñi xam nañ sept cent cinquante mille lay def par weer waaw sëriñ bi am ñaari ñetti taal bi ñu jox ñu lay jox weer bi sept cent cinquante mille loo soxlaa ci mais attention te wallahi mën na leen def te xam nga lan la ko waral sëriñ bi comme li ma waxoon ma ne Euh, réew yi tax mu yàqu mooy médecins yi ñoo waroon a faj maladie waaye médecins yi ñoo gën a feebar maladie sax médecins yi te ba lay seetee ñun ñëpp médecins yi li jëpp ah ay maladies contagieuses la ñu yor ay tuberculose ay gaaraas yooyu lañ am nga xamante ni suñ sëqatee wala la ko suñalaale wala la ko sonnaane ak ñoom wala la ko feebar bi doon la mooy feebaru bokkaale yàlla feebaru am beneen kilifa bu dul Seydina Muhammad fee feebaru fooy yàlla feebaru fooy diine ji moom moo ko am sandal ñaan nii ñoo nekk kenn ku ci nekk ci nit ñi am na ko bay wala tuuti boo xamante ni tey jii mënoo koo raisonné parce que sa raison n'existe plus nan nan raison wax ne gëmoo nañ ko dana ko yii kenn ko discuté waaye lu mu discuté dafa am ci àdduna lu tax ñu ko discuté dañu war a discuté pour pour pour ñu xam pour ñu gis pour mu la pour nga ñu la doo doo ñuy téye pourquoi ñu ne la dañ doo ko téye dafay tënk nit dafay tënk wël yi téye nag moo war a tënk wël ñu wël ñu war nga génn téye pour la wël ñu su génnee su génnee téye wël ñu la du wël ñu lamba da nga koy génn wël ñu la wël ñu du wël ñu wël ñu wël ñu bokkul aarifina ak arrafina bokkuñu wax loolu sax yaa ngay wax bokkuñu su defee jeunesse bi te nañ yeewu nañ xam li xew am na ci bëri wallaahi saafara jàpp leen téere jàpp leen ñoom ñoo bëgg lu yomb bëgg ay feccak yi sayre bi ak ñàkk bopp moo tax ñuy dem di topp ñeeg ña ànd ak ñoom ci loolu waaye wallaahi billaahi tallaahi yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg dëgg wuñu te kat dëgg wuñu ñëw day fekk mu trop tard pour nga dellu ginnaaw pourquoi parce que dañ cee am ay cër ak ay maqaama waaye nag da ngay mujj am feebar boobu ñoo feebaru ñëpp da ngay ñëpp ba dootoo mën a def parce que saaga nga sa ndey saaga day bàyyi xulul say doom ba nga xamante ne tey jii gis nga ni kii li ñu doon wax dara ko ci dëgg ku bon la nit du du nitu yàlla amul benn jëf yàlla waaye nit mooy tax mën a soo dellu ginnaaw loolu nag bala ngay àgg da ngay yeew def ndaan da damay ne jeune day am kilifa jeune day am kilifa ab sëriñ déglu ko soo déggee discours am mu jokkoo discours yàlla beneen bi toppal bu wàccee jàngal bi di di gëm ay bagaas naan la lii dafa dégg ci rek lii baatin naat nangam nga ne ko ah man kat maa ngi dem ca la ma xam jën di am kilifa jën bu def lu mu ko riir lu mu dégg dem seeti ko jën bu def boo dégg dem ca ay maaw kat lañu te ay maaw yu wóor la ñu dañuy dem ba Inde dañuy dem ba Mali dañuy dem ba Guadeloupe te seen xërëm yi foofu la ñuy jël indi ko fii di nduggoo diine te fekk ay yéefar lañu ay féticheur lañu ay féticheur lañu ay féticheur lañu mais dañ koy def au nom de l'islam sur le dos de l'islam su ko defee li tax ma wax leen loolu da ngeen ñëw sax lii bandara de la matière bi loolu mooy lan lan nga xam ne ci li wax loolu parce que ñi nga xamante ni ñoom la ñu ñoom di cible cible wuñ ni ñoom baax aat nii cible wuñ ni suñu santé yi déedéet yéen ñi nga xamante ne yéen ci adolescence seen yaram tàng seen hormone taxaw seen xel di xalaat yéen ñi gis ci xalaat loolu yéen lañ soxla pour embrigader leen yar leen ci nax leen ci ba nga xamante ni su ëllëgee moment bi ngeen war a gis pour mën a dellu ginnaaw day fekk mu trop tard donc il faut faire très attention bu leen def loo leen gis wérdu ko déedéet li nga xam ne lan moo suñu wér seen jàng ci déedéet dem leen jàng ci loolu mooy seen wér ñu bëri na leen fekk imam billahi gis nga yàqu bi nga gis ci wallahi soixante dix pour cent yëpp école la woo dëkk yëpp ils ont des élèves ils ont des élèves yoo xamante ni ñoom ci biir teel yi chaque dix heures ñu taxaw di woote élèves yu bëri fa lañ leen jaare université ay mouvement ñun xam doon leen fa te ñun ay saytaay rek la ñun xam nañ leen ndax ñun on a vécu avec eux Ousmane Ngom bu ñu yaakaar ne Ousmane Ngom PM Ousmane Ngom directement yi dinaa amee ba 2003 dem Maodo def ko ñetti at li may wax yëpp xam naa bu baax mën naa leen tuddal ay tur ñoo xamante ne duñu dara jànguñu dara xamuñu dara mënuñu dara fekk ñu sëriñu ñooy jël ay nit yu baax natt leen ci ay kàddu dugal leen ci jotaay yóbbu leen def leen ndànk xale ndaw yi ñuy góor jigéen moo ñëw pour di ngay am ngay nami soo dem naan day wër yàlla daf ko gis bëgg gis yàlla booy gën yàlla yàlla foofu kan moo mën a gis yàlla ci am lii nii te foo gis yàlla boo xam ne mënoo xool fii mënu ko mënu xool leer bi leeru sëñ daal daal nii daal leeram bii leer bii mu yor man nii mënu ma ko xool une minute yow mënoo xool leer bi mën yow mënoo xool jant bi mënoo xool si yow nga ne nga xool yàlla xam nga ni loolu c'est une philosophie idéalisme c'est des rêves monsieur yeewu leen kenn mënu leen a woon yàlla maa leen ko wax ku ko wax indi leen ko ci man wallaahi da leen sax fo xam nga façon la xam nga ku la dig yàlla mais su la waxee ne la rek dox nga rey ko parce que li nga digg rek yàlla da nga ko ñun ñu ma ñun ñu ma ma jóor ku la dig ne la kaay soo leen wér di ko di ko nan la ñoom ñoom ay imam àl sa foofu nan la ay yàlla yàlla ñoom sax gis ñu ko xamul te yàlla ba nga ko jàmm koy xam yàlla lu ngeen xamee lu jàng alquran lu ngeen xamee lu jàng fiq lu ngeen xamee lu jàng si xam-xam si naa wax la sallallahu alayhi wa sallam li ñu def yëpp ay caaxaan la dañ leen ciy dugal ngir nax leen ngir duur leen jëriñoo seen i xel ak seen i xam-xam jël seen i alal yàq seen i kër i bàyyi am na ci ñu bëri dégg ñoo war a ñëw seen day yow seen i bàyyi yàqu nañu sànq nañu réuni nañ seen bopp yàq nañ seen avenir te kenn mëntu leen récupérer c'est des irrécupérables parce que seen xel muur na koo mën di doon soo taxawee di wax moom duñ la déglu danaa ne yow sëñ bi kii yow danaa feebar yow dama lay ñaanal sax yàlla dimbali la te fekk moom muur ñi ñëpp bay waaje bay waaje am d'accord waaw kay heure boo xamante ni ñoom ñu baax ñi woo nañ ñu def leen baax nga comme exemple bi am tànk rek wallahi dama ne nit ñi ñoorul déglu ñoorul gis waaye minute bu jot jamono bu nekk juróomi weer yi nekk ñaari at yu nekk la dina indi ay événement pour xol bi ci ne leen diw bi day dem. parce que ñoom dinañ xam ne sax ñëpp dinañ nangu ne fen na fen wu ne fang fen wu mel ni jant midi waaye mbir wala ñi nga xam ni dañ leen a endoctriné réeral leen yàq leen dañ naan déedéet da ngeen koo comprendre loolu. ah kay comprendre nañ ko kay comprendre nañ ko kay day fekk mu ne leng kon néew nag ngeen taxaw xam bu baax kenn ku ci ñëpp li nga xamante moom nga war a taxaw sa diggante sa borom sa diggante sa bopp ba bañ a yàqu ngir xar seen njaboot seen wéju bi ku ëllëgee ñu mën leen a jëriñoo imam aadama ñu laaj seen ñaar doon ah waaye fii nii nit ñi bëgg ñu sëriñ bu mel ni sëriñ bi xotteeku di coow di wax ay affaire di wax ñu ëpp di pétti bi sëriñ bu bu bu civilisé wul ñoom ñoom nit ñi bëgg nit ñi xamul dañu paysan bu ñëwee ñoo xamante ni sa képp ku gën a daal ay déglu sur son mur. xam nga loolu man xaw ma dara man jànguma man mënu ma xaw ma faata xaw ma duna kooku it wax naa wax naa ne man sama la ñu ko lu ma la wax exactement dara na ah su seen fo ah waa su fekkee ñëwal ñëwal te yaay liggéeyu rek daanaka day liggéeyu comme man waaw kay ñuul man naka lekk sa xaalis lekk sa temps lekk sa alal soo ëllëgee yow ma xam maa ngi ñu bokk dugg sa waat ma wax kon euh, nañ ko bàyyi xel bu baax yàlla ci yàlla dimbali bi ci def mooy li imam tëjee mooy vigilance wuy jur yi wuy jur yi bàyyi leen xel njaboot bi koo ci dégg muy wax loolu moom daal mu dégg mais woo ko soo mënee dindi ñaari bëñam dindi ko tuural ba mu daal koo ci dégg muy wax li mu daan li mu daan loolu daa ko dégg bu dee doon nga gis xale bi mu commencé wax ay affaire di di waatee ay waataat di wax ay yooyu wóor nga ko eh lii ma wax nii li ma dégg nii bu ma ko dégg ci kër koo ci gis mu naan kon ba pare commencé di randal jubale def dox dox lu di di di di ay njaar wóor nga ko eh man ci correctement gis nga li ngay dox loolu dafa am solo boo ci gis ñu yëngu nga ñam nga ñami moo ko nekk lu yëngal gars yi dañ leen di wanaana sax wirde rek wirde ci tartek bu la kenn ci affaire bi su ñëwee après même ba mu am exactement ba nga xam exactement li muy def lu mu doon nga mën koo corriger bala moo gën a sori su ko defee loolu su amee adduna bi yàlla mënu ko defal bi bi muy tëjee mooy ñu gën a def naan am na beneen phénomène boo xamante ni jeune adolescent yi ci puberté ci la ñuy jaar ci ñoom ba dugal nañ mooy mbirum ngóor jigéen imam maa ngi ñu déglu bu baax waaye imam le temps est allant imam ñun ñu ci dëkk bi léeg-léeg gars yi dinañ daje ñun ci mbedd pour yenn bés dañu dem ci ruq yi waaye li nekk ci suñu réew mii c'est c'est grave te ñaari ngóor jigéen moo am benn ñaar yëpp am na góor jigéen boo xamante ne góor jigéen la waxu góor jigéen jëfu góor jigéen nangu ni góor jigéen la góor jigéen kooku am na ñu ci am on ah, mooy mooy mooy bi bi gën a bon nag mooy góor jigéen bu bees yu bon yi yu gàtt yooyu yéen a ko wax ba ko ah dafa naan dafa naan dafa naan li ñu wax nii wallaahi gis nga ni wax da ngeen a comprendre dem rek waaye sax bu ñu fi amee lu ñu wax nañu woote xam ah man sax bu la woote de billahi kafuma réew ma parce que li may wax nii parce que problème yi ma leen wax mën na naa dal mën naa dal kenn ku nekk ci njaboot xam naa ne la laay woote yii ñaan nii képp ku ci am diin da ngay dem ba def période ba jox ko ko mu wàññiwaat ko ay am nañ ay ay fóot yu xool yu ñuy am koo ci gis moom seetal c'est grave c'est dangereux dañuy ñu leen koy jaare xale yu ndaw lañ koy jaare yéen adolescents yi ci seen âge de puberté bii foofu la ñuy jaaree nax leen dugal leen ci ay détails wala ci yéen ay xaalis ci yéen ay kër ci ñun ay passeport ci ñun ay affaire loolu yëpp da leen gëraat da leen na jigéen ñi tamit dañuy dox jigéen ñi dañuy dox waaye jigéen ñi imam am na beneen bi gën a gaaw jigéen ñi daanaka léegi ñoo dàq suuf yambaar boobu daa nga doon dox am na suñu bëri ci ñoom par mënul naan moom da nga di bàyyi loolu moom maa ngi koy xamal tamit loolu lu wér la te ñoom ñii xam nañ bu baax a baax a baax a baax li ma def. parce que bu njëkk bu njëkk considération jullit ñu daan toog film la daan toog film diggante jigéen la léegi nag ñii yàlla naa la ñuy toog wallaay moom la ñuy toog beneen bi ñu def mooy lesbianisme billahi toog na réew. parce que attention xale yu jigéen ñi xanaa xamoon mën nga nekk lesbienne te doo xam yi leen di yi leen di développé seen yi leen di yi ngeen di gis seen copine di ko def di ko yooyu doo doxu di taxanteeg di lambanteeg loolu mooy lesbianisme rek de soo leen ñëw di bonante ay biis yi moom la ñu ngeen ko xam na leen wax am na leneen tamit am na ay ay wen yi ñuy tax seen tànk yi seen yooyu xanaa xamoo ni seen yooyu mooy mooy wane ni yow léeg-léeg la mooy mandarga bi suñu dàq bi kenn ku nekk ni dóor di takk seen ndax xamuñu ne soo ko takkee fu mel ni bàyyi wala nga takk ko yëngal ko un peu waa kay ñoom suñu la gisee dañ lay amoon xam ni ñoom la ko donc nañ def daal xale yi ci nañ def daal nañ def daal nañ téye nañu bàyyi yàlla nañ bindee jamono góor góor la inna saa inna saa yakum na shatta yàlla nee na góor góor la jigéen jigéen la góor billaahi góor jigéen billaahi góor jigéen billaahi jigéen du góor billaahi jigéen du góor billaahi jigéen boo xam ay xale ngeen waaye boo demee ba am benn soxna war ngeen am dëgg li ngeen xam ni jigéen jigéen la yéen góor ngeen jigéen góor la góor jigéen la bokk ñu te jigéen moo gën a yéeme góor bu gën yoon jigéen océan de secret la jigéen dafa yéeme dafa garaaw jigéen moom di ko ñàkk a fay def ko un objet de plaisir xool leen film yi ah xool leen film yi ah baa yi génne baa yoo xamante ni sa xaw na yëpp ci biti nga koy naxee nit ñi ne baa la loolu du baax xam ngeen ni yow fa demal topp Seydina Mouhamed ah roy ñu baax na waaye bu génn nga topp ko fekk bu génn ñu topp ci wala fekk yu fekk yu bon yooyu ah fekk yu bon mais loolu attends li mu leen li mu leen wax leen fekk yooyu c'est des c'est des danses obscènes xam nga lan la ñuy def te l'acte sexuel moom la ñuy transformé en danse nit ñi di def ba am doom na nit ki di def moom la ñuy ñëw di ko fekkee Euh, américains yi léegi seen fête yi soo dindee musique bi teg seen lëmbër yi seen fête yi mbalax yi ban différence lay am benn la du dara dañuy xool musique bi sëyee yu acteurs yi ñu defoon la ñu fekkee mooy lan xale yu ndaw yi dañuy jàngal lu bon ci bi ñu nekk xale bu ndaw tuuti ba am na ci xale yi dañuy ñëw foofu man la man la fetteeloo yu laa pour man la xale yi am na beneen man yooyu du ma ko def man la yu laa nga gis ñu jël def nii teg seen loxo fi teg seen loxo fi am na ci biir kër gi moom la ñuy def mais am na ci ñoo xamante ne kii seen kër sax naan nañ ko ñoom ñu ngi gis kër gi la ñuy def seen la war a ñu def seen loxo loolu la leen xale bi ñoo koy jàngal ne ko sa diggante ñaari tànk yi am na lu fi nekk am na lu fi nekk pour lan isme pour lan mooy boo demee ba gën a nekk mag tuuti nga vérifier ko seet ko lu muy njëriñ te wax naa leen ne leen jigéen bu mus a seet li ko yàlla di jox mooy ay weenam ak ay tërëm li ko yàlla jox heure bu jigéen vérifié lu muy jëriñ rek yàqu na déedéet xam nga lu tax jigéen fetalu benn bal la jigéen góor nag mitrailleuse góor mitrailleuse moom la imaam doon junj maa ngi bal góor mën naa dóor ci trente cinq mille bal waaye jigéen jigéen jigéen benn bal la benn bal la soo koy dugal wax naa ne bu ko dóor à tout portant déedéet jël ko nga dugal ko ci gémmiñ bu ngay mu wóor la dina dee loolu mooy lan téye sa bopp bu jéem a xam sa péri lu mu lay jënd bu ko xam bu ko jéem a xam bu ko vérifié bu ko bu ko lijjanti moo tax wéetu yi bàyyi leen xel xale yi jigéen koo leen di bu yàgg ci duuf xale yi bu ñu leen wax bu xale yu góor yi ku leen gis ku leen gis mu yàgg ci wala mu bëgg duus te góor gi ngeen fa lay tàmbale li ñu def tamit bàyyi nañ bàyyi xel l'islam nee na su ñu amee sept ans nan lañ tàggal ci daal promiscuité day indi ngóor jigéen xanaa mun góor jigéen li ko développé mooy prison yi prison yi ñoo ko développé kër yi dañu doon prison parce que benn néeg nga def juróom-ñaari xale yu góor ñu tëdd ku nekk teg sa loxo sa morom mais da nga toog daal di di di seetlu ndox da nga dem di sentir ñu ne ñoom ñëpp l'islam dimbali ñu dañ ko bàyyi xel ñu góorgóorlu bu baax ah day suñu diine day suñu ngor foofu suñu wéyjur ah waaw nañ nañ nañ nañ nañ kii waaw mooy mooy li ma doon rek xam nga on a une jeunesse excitée ñu ne nii soo ne Seydina Mouhamed ñëpp na teg waaye soo ne ay yuuxaa jëm na fa teg sa awra rek nga gis ñëpp yóbbu c'est parce que on a excité la jeunesse par les films par les clips toujours yaa ngi teg ci télé bi minute bu jot seconde bu jot da ngay gis ay ay ah sexe et violence te loolu ñoom tey même émission yi ñu ne dañuy yeetaate ay waar rek ay wooyee nag ay mais léeg nga dégg ñuy wax yu wax yoo xamante ne ñoom ñu doon seen benn jën kër ah te yooyu sax exemple jigéen ñi di def émission 11 heures ba 13 heures yow yow mu wóoroo mais jaan sa bopp xeetal nga ko wér yaa ngi takk nga yëngu dëgg dugg bu dee jaan takk sa bopp takk sa nopp takk sa kii bënd ku nekk taxaw nga day ngay da ngay ngay jigéenu Sénégal yow warul ngay jigéenu Sénégal non non non non non non. keroog laa gis ay indi ci làmb ba découvrir ko imam làmb làmb làmb xam naa ko léegi dama ko billaahi daanaka ñetti weer yi maa ngi def indi ci làmb waaw mais découvrir naa ko xam naa ko waaw xam nga làmb daal support publicitaire amul na nag làmb dëgg te amatul làmb am nga ci kan la jeexee ci baax làmb jeex fii ñun xool xoolal damay ñaan di yàlla rek est-ce que mos ngeen a dégg benn mbër bu mën a baax ba mbër mu mbër mu mbër mu mën a daax amate dañuy fecc te mënuñu sax daax koo ci gis woon wax matelas bi minute bu jox matelas bi ci ñu fee yooyu laaj la ñu jubee mënuñu def mënuñu dara léegi mbër dafa façon xeetam jaamu mbër dafa am ay ay léegi lu ma leen waxoon mooy lamb ji léegi c'est un suppositoire waaw pour les concours léegi moo leen léegi li gars yi wax ñu tàng xool noonu ak ñu ñàkk xool noonu kenn ku ci nekk naan amuñ ci dara waaw li ñuy fay li ñuy fay ci biir yi mënuñu cee fay sax benn mbër loolu daal ñu wax c'est parce que on sort pour lan pour indi visibilité de leur produit moo tax lamb lamb amatul amatul ngor bu njëkk def ko amoon amatul diine parce que sa billaay saafara yi yëpp këriñ bu ñu dëgg di saafara man maa ngi ko xam naa leen lox ñu lay bëri ni du saafara saafara amu ci nga téere jàppatul benn saafara amu ci amul garage amatul garage yooyu ñuy wax ñu dundal un minute de dara ko jox ñoom ñii imaam yi xam nañu wax wallaahi mbir mi nga doon toog su ñëwee cinq mille la yow wallaahi laaj joxuñu dara sëñ publicité ñoom ñoom jigéen ñi publicité te télé ba naan Zalida yooyu ñoo ko mbër yi ñoo yem dañuy publicité orange kese waaye ñooñu d'accord naa nañ publicité orange nañu xeex nañ dóorante te ñëpp ñàkk fayda yooyu seen ngeen bu ñaaw yooyu nañ ko def waaye xam nga man laa bëgg yéen jeunesse yéen jeunesse bu leen ñu baale jàngale seen jàng góorgóorlu leen seen góorgóorlu yéen itam leen di bëggee di seetaan di bëgg mu jeex bàyyi leen sa yéen su ko defee kon ñaanu yàlla dimbali euh, soo leen gisee ah waaw waaw waaw non non non. jàppale incha allah après après incha allah. dégg nga donc euh, imam yàlla seede na ni euh, léegi nii bii oustaz di waaj jël ñoom di waxtaan. Euh, ren coordonnate bi waroon def ci wallaahi moom ñii ba tey jii yàlla seede na ni wallaahi ba mu ko téye mu ñëw rek. laa jël koy yu xotti jël nit ñi tënk ko ci day aaye waxtaan ak mu jeex xam nga pour lal ah pour takkalal ñoom ñu man mii damay yëg ay coono ak ay nit yoo xamante ne kii ma gën a ba quarante ans bu man maa yëg coono yooyu moom lan loolu yëg xam nga loo xam ne mënu maa concevoir daal di leen jooju noonu def leen man su ma def su ma su ma ñëw sa dara ku xam su ma la sonn léegi nag ñoo ko def damay yëngu lu wax moo nekk ñun moo nekk su ko di jotee nga moo bëgg a toog gën a ñaanal yàlla dañ ko ñaan ñu ñu xoolee di ko gën a xool yow dama gën a xool dama gën a xool te ñoom ñii dañuy dañuy dugg di sax kenn koo xam su ko di jotee junne yaa ngi ñëw rawaan yaa ngi ñëw surtout gars yi lu nekk la ñu dajeeg guddi suñu xëy suba dañuy gis seen bëgg xam ne ñii te ñëpp ñaw il faut il faut que il faut que ñu bàyyiwaat seen xel il faut que ñu bàyyiwaat seen xel ci sàkkal leen ci respecté leen ci fonk leen ci jox seen i jotaay orma ci jox seen i jotaay orma seen seen jotaay yi jox ko orma parce que du ci kanam tuuti. billahi ah dina ko dina ko mën leen laaj leen jamono yi yëpp lu war a jox damay bi ci digg bi daanaka baax na nañ man leen waxtaan bi waxtaanoon naa ko ci kër sangam moom ci CD yi moom ci café dem leen seeti ko def naa ne pour ma trente fois ci weer bi te man xamaguma sax xol bi daal di wax dafa métti lii amul kii amul xaalis amul dara amul kii amul amul dara yàlla da koy jur waaye nag sa santé ak sa coono dootoo mën a wax dootoo li nga bëggee dama ni gënoon naa gënoon naa dara fii billaay bu fekkoon ci jamono yi ci ginnaaw muy waxtaan ci gerte fii ah dina neex lool waaye li nga bëgg mais yaram moo ko dul may aadam moo ko dul may laaj na cinquante ans jëm kaw bu dee ñun ñi ñooy sonn ba ñu toogee ci daayira taalibe yi naan leen baax na ah nañ arrêté daayira bi dama sonn wala man leen dem leen ci waxtaan sàngam waxtaanoon naa ko bu dee may def loolu sama naa ko ma fa leer suñ demee tuuti dootuma waxtaan dootuma waxtaan dinañ nii fi ñu leen di wax gën a jëm ci génne ñu nag may foofu foofu waaw déet toog rek tukkee wala bisimilah ñaan bu dara léegi xam nga laaj xam nañu ko sax moom ku si ñëw booy tàllal loxo bala nga ni sëgg bala nga ni sëttat ma ëpp non non dama ko gënul dara bi li may wax mooy ñu góorgóorlu ñu profité ci ñoom ñii moment bi ñu mën a wax di mën a yëngu di mën a préparer ay thèmes ñu profité ci ñoom samay taplaat wóor na ma mas di jaay sayal fii ma dugg parce que problème yi mooy wër coono yi moo lay wër li ngay xalaat ñuy ci préparé seen sax du ñu dégg fan dem toog xalaat toog ci jiw di jaay la am damay wér di wéraat amul fa gën bi kon imam bu ne ma di doon nekk la ana aw ma dara aw ma tus aw aw ma kuma gëm aw ma kuma yaakaar aw ma doom aw ma dara bu ne mën naa nekk la moom mi ci kanam tuuti fii ñaari at nan lay def dootuñ ci jot dinañ bëgg wax waaye du ko mën dañ mujj coow daan naa xam ne wax wax daan la ñu loo wax maa ko wax loolu lay wax dafay déglu laa yi am na lu mu bëgg a wax waaye mënoo kon nan leen bàyyi xel bu baax respecté leen waaye nag nan leen ñaanal yàlla téye leen ba ci kanam ñu mën leen a di xool di leen xoolee alaaj Mouhamed Ndieguène yàlla yàlla yokk leen daan na wax toujours sa bàyyi alaaj Mamadou mu ci dund yëpp daan wax ne nan de Fatiha ak salaatu Fatiha yéene ko xale yi ak jigéen ñi soo fay tegu bi gerte bi moo tax bi ngay wax maanaam dina doon dégg yàlla day dégg lool bi ngay wax sa bàyyi rek laa doon dégg balaatee balaataat dañuy yéene xale yi ak jigéen mooy bi gerte mooy lii mooy cam bi kon yéen maman laaj ñaanal na leen ñaanal moom ci yéen góorgóorlu leen ngeen sell sellal rafet rafetal wax lu baax def lu baax fonk seen i wéjur respecté leen koo leen sopp mu seen sëriñ tarixa bu mën ci bokk nga leen digal lu yàlla digal ngeen ànd ak moom ci yàlla su paasee loolu ngeen wacc ko fa am leen fulay loolu dama ne soo demee ci fii ci docteur yi sa tànk bii su naree nëpp nar laa rey nuñ koy def dañ koy dagg ab sëriñ su la naree yóbbu sabar ñoo koy def xàccal xàcc alors dama leen jox benn exemple nga bi dafa am benn taali bi alay mun ndéen billahi muqaddamam la imam la soo ko tuddoon ñëpp xam ko fii jooxu bi sëriñ ñëpp sëriñ bu soxor boo xamante ni lu mu war a jël mu jël ba bés sëriñ bi ñëw daal koy fekk ak ak fekk moom machine wala la yor su ma ko tuddoon rek am nañu ay dëkkandoo ñoom fii di ma xool du ma leen xool ngeen xam ni xamuñu xam seen dugub bi. yaa ngi laa wax nga nga sëriñ bi ñëw daal di ñu jël ne ko armoire bi ak heure bi. daal di jënd ne ko maa ngi leen a xam ne jël kii bi machine machine woowu yi yóbbu ci kër gi ñu koy wàll pour liggéey am na kii xam nga boobu ne mu xaddam la kii bu mag la dundee wallaahi lu mu tuddee ngeen xam billahi xam fekk nañ sax ñu jaar sa papa ñun ñëpp ñoo bokk sëñ baa ngay wax naan leen ci jàngal waaye wax leen la ca am ah, man xam naa ko voilà mu ne ko sëñ bi nga la mu ne ko maanaam laa mën nañu ko jëm si mu ne yow yow bu ma jëm si yow jëm si yow mais day day yow li ma jëm si yow yow yow man jox naa la sama dëkk machine yi ak yéen wala ba caa koy nii na ko doon ma joxoon. parce que nag bu ñu yow bii ko war xam nga la waaw jaa ko man wala naa bi ñu gën a bëgg naa leen moom dinaa dinaa wax dinaa wax yow waaw waaye dinaa ko